a'uuzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin wa imaami almuttaqin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxwu almaysuur aljuzu saani uh, kon tey suñu jotaay tey ñu ngi waroon a gis comme ni ñu ko waxe woon ci biir weesu ku numéro vingt-cinq ni mu toftalee téere bi muy alxaalu muy ci tubaab dafa mel ni keroog dama noon sujet d'état noonu complément d'état ndax yiñ gis ay tamyiz ay xaal <coughs> ñoom ñi da gis ne ñoom ñépp mansuub lañu complément d'état tamyiz nag moom lañ gisoon bii weesu kon exercice lañuy def bala ñoo dugg ci suñu kuuru tey insha allah dane woon tamarin da makaana nuqaati tamyizan munaasiban tegal place yi nga xam ne dafa am ay pointillés dafa wéet ñu def ay pointillés nga def fa tamyiz bi nga xam ne moom moo approprié moo yelloo foofu moo gën a dëppoo ak foofu mu bi ci njëkkoon phrase bu njëkk bi ana wala ana aqallu après mu def ay pointillés yoo xam ne yaa fa war a def li fa waroon nekk léegi lii ngay wax ana aqallu maa la gën a néewle maalan te suuratu alkahfi ana aqallu minka ana aqallu minka maalan wa walada ba ko moroom ma ne ñaar ñoo ñële ana aksaru minka maalan wa walada ba keneen ki du ko toon ana aqallu minka intarani ana aqallu minka maalan kon maalan maa la gën a néew li alal loolu tamyiz la bi ci teg woon fi saffi rabi'i thalathuna après mu def point yi léegi lan ban tamyiz nga fa war a def mooy fi saffi rabi'i quatrième euh, rang bi sàppe bi salaasuuna am na trente nga ne trente lan rajulan trente nga ne rajulan lu tax nga naan trente rajulan ndax trente bokkul dañ ne woon de trois à dix bu boobaa nag day nekk majruur waaye fii tamyiz lay nekk te loo koy def danga koy def lan euh, lu lu ma wax rajulan non non ma naan rajulan kii waa rajulan ngay wax rajulan mooy li ma bëggoon wax mooy doo ko def lan pluriel doo wax rijaalan déedéet déedéet lan ngay wax fi safi rabi'i ci quatrième sàppe bi salaasu na am na trente rajulan ay góor trente góor ñoo nekk ci sàppe numéro quatre bi ci tegu woon ishtaraytu kilo graman jënd naa un kilogramme un kilogramme lan nga ne tufaaxatan de pomme ishtaraytu kilo graman tufaaxatan tufaaxatan mooy tamise bi ñaata mel ni dañ may laaj kilo kilogramme lan nga jënd ma ne de pomme fële ñu ne ma mais euh, trente lan nga ne trente góor bële gën a néew li lan mu gën a néewle alal bi ci tegu woon phrase bu mujj bi fi sanati ithna ashara fi sanati ithna ashara ci at mi de at mi dafa composé ci douze douze douze lan shahran ithna ashara shahran muy weer mooy at mi loolu composé inna iddata shuhuri inda allahi ithna shahran fi kitaabillahi yawma xalaqa as-samaawaati wal ard minha arba'atun xurum kon fi sanati ithnaa ashara shahran kon shahran ngay def wa fil yawmi ci jour bi nag jour bu nekk arba'un wa ishruuna dafa am vingt-quatre lan moo nekk vingt-quatre ci jour bi heure saatan wa fil yawmi arba'un wa ishruna te ci jour bi am na vingt-quatre heures saatan mooy tamyiz bi léegi mu ne la ci beneen exercice bi bayyin tamyiza thumma dbut harakata ma lawnu ahmar bayyin leeralal at tamyiza tamyiz bi summa ginnaaw gi but na nga takk mooy na nga maas xarakatamaa law nu ahmar li nga xamante ni daa nekk couleuram daa nekk en rouge léegi comme ni ñu doon def rek loolu moo nekk suñu aada mooy dañuy njëkke maas bi même bu dee moom la wax ñu summa bi moo tax mooy moom nga waroon mu mujj mais ñun moom lañu doon njëkke mooy bu phrase bu njëkk bi da nga naan anfaqtu dane woon anfaqtu xamsata ashara dirha miim bu alif xëcc tegu ci boobu yaa ko war a maas bi ci tegu boo waa léegi boobu nan ngay maase loolu miim bi am alif bu koy xëcc danga naan anfaqtu xamsata ashara dirhaman anfaqtu dépensé naa xamsata ashara mooy quinze xamsa mooy cinq ashara dix muy quinze dirhaman ci ay dërëm kon dépensé naa quinze dirham dirhaman léegi mu ne la ana tamyiz bi nga ne tamyiz bi mooy dirhaman dirha man ñaata quinze lan laa kii comme buñ ma laajoon ma ne ay diram dirhaman bi ñu tegu woon yashtari sa'i daal bi tegu ci daal boobu nga waroon ma saa ayn bu alif xëcc tegu ci nga waroon ko ma zurra taabu bi tegu ci boobu bu ma koy maas da nga naan yashtari sa'idun sa'an zurratan yashtari day jënd mu ngi jënd sa'idun sa'id moom lañ naan Seydou Saïdu Nuuru Saïd Saïd mu ngi jënd saan saa waxoon nañ saa bee paase mooy lan mooy 4 mudd environ 2,75 litres kilo zuratan ci maïs maïs mooy mboq voilà léegi ci céréales yooyu léegi zur ana ana ana bi Euh, nu mu tuddati ana tamise bi nga ne zuratan zuratan saaxu lan ndax dafa ñëw après yi nga xam ne ay kayli lañu saa par exemple comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon ci maqaadiir yi bi ci la bokk ci yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour natt bi mu joon mu ne najaxa mi a taabu tëju bi nga waroon commence tilmii da boobu nga waroon commence wa tis'u nuun bi nga waroon commence tilmii da taa bi nga waroon commencer boobaa danga naan booy maas ñi najaxa mi atun najaxa mi atu najaxa mi atu najaxa admina mi atu wa tis'una tilmiidatan wa tis'una ak ak quatre-vingt-dix tilmidatan élèves yu jigéen najaxa admina mi atu tilmidin mooy mooy lan mooy téeméeri élèves yu góor wa tis'una ak quatre-vingt-dix tilmidatan élèves yu jigéen léegi ñu ne la léegi ana tamise bi nga ne tilmidatan bul juum mukk ne tilmid gis nga mi atu tilmidin tilmidin dafa nekk lan dafa nekk ismu ki euh, mudaaf ilayhi ndax mi a la mi a ak alf lañ la waxoon mooy cent ak mil ak de trois à dix yooyu moom bu boobaa mudaaf ilayhi lay nekk kon bii bumu la nax mi atu tilmidin du boobu tilmidin boobu du ne moom mooy tamyiz bi mais wa tis'una comme que tis'una bokkul ci de trois à dix te tamit du cent te du mille kon bu boobaa moom li ci topp ci moom day nekk tamyiz tilmiza tam ta tamyiz mansub la euh, léegi nag bu mujjoon mu ne a'rib rajiim inni ra'aytu ahada ashara kawkaba inni man yonent yàlla yuusufa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaami ra'aytu gis naa ahada denn ak dix muy onze kawkaban ay biddeewu léegi kawkaban nga waroon a moo ci newoon aaruy dang naan kawkabun kawkaban bopp tamyiizun mansuubun mil fatxa tamyiizun kooku tamyiiz la mansuubun boo xamante ne dañ koo nasab bil fatxati ci fatxa bi ci teg woon beneen aaya bi mu bi ñu war a analyser mu ne ba ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa idh wa'adnaa muusaa arba'iina layla wa id waadnaa muusa arbaina laylatan fa atmamnaaha bi ashr mooy layla nag la yem dama bëggoon a kii bi moo tax ma ne arbaina laylatan continuer mu ne wa id fàttalikul yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waadnaa ba ñu digee muusa ndaw yàlla ba ñuy woowe muusa ibn imran wolof gin koo xame ci njàmme muusa yonent yàlla muusa ala nabiyina alayhi afdalu moom raan arbaina layla quarante guddi layla tan léegi kon waadnaa moo ci noonu en rouge ak layla tan nga naan waad waad nga yem nga ne fi'lu maadin mabniyun naabi naabiowu damirun mabniyun wa huwa al-faa'il damirun mabniyun faa'ilun fii mahalli raf'i dafa nekk foo xam dañ ko waroon a rafa ndax faa'il la mais comme que damir la moom moo tax kenn du ko rafa léegi laylatan nga ne tamyiz mansuubun bil fatxati moom tamyiz la bu ñu nasab ci fatxa léegi loolu moo doon pour loolu tey nag vingt-cinquième cours kon alxaalu alxaal wax naa la ci français dañ koy woobe complément d'état complément d'état mooy lan alxaal mooy lan moom lay tekki nii mooy moom wolof sax da koy wax kii aal bi mu ñëwee aal bi mu ñu dikkee kii wul de sa waay wala ñu gis benn waaye di di ñëw ñu ne ah sawaay tey mel na ni tey xaal bi mu dikke moom moom moom xaal bu doy waar la dikk mooy état mu ne léegi nag moom lay définir lool gisoo cours bu nekk li ngay njëkk mooy définition ndax xam boo ko définiragul xam nu nekk ay contournement am xam fii lay mooy délimitation boo ko deful rek doo xam mbir mi il faut ñu xam ndax sinon dañ koy jaawale yeneen bu définition amul xamuñ mbir mi ba pare ñu koy jàng moo tax chaque fois loolu lay njëkk alxaalu moom nag lu bind taarif bu dee nag ci kii yi dangay gis ci euh, nu mu tudd yu kii yi dañuy def ñoom taarif wala ñu def alqaida yu mel noonu mooy alqaida ba alqaida mais alqaida la règle mooy règle bi ñu war a jàpp après léegi alxaalu nuqtataani ismun mansubun yuzkaru li bayaani hay'ati saahibiha bayna qawsayni faa'ilin aw maf'ulin bihi aw majruurin alxaalu nuqtataani ismun mansuubun yudkaru li bayaani hay'ati saaxibihaa bayna qawsayni faa'ilin aw maf'ulin bihi aw majruurin misl raja'a al-jayshu dhaafiran wa akaltu al-lahma mashwiyan kon mu ne alxaalu alxaal liñ naan xaal ismun tur la mansuubun boo xam ne dañ koy nasab jàppal mooy kon manu la nekk marfoo manu nekk lan majruur manu nekk nag lu ñu sukun tamit kon ismun mansuubun tur la boo xam ne dañ koy nasab yuzkaru boo xam ne dañ koy tudd li bayaani ngir leeral hay'ati saahibiha état état bi nga xam ne moom la ki nga xam ne moom lay saahibiha mooy àndandooram bi mooy lan mooy xaal bu ñëwee xaal day ànd ak soit moo tax mu ne la soit euh, mbokkam moomu mu naan saahibiha soit mu nekk sujet moo ki jëf-jëf ji wala mu nekk maf'ulun bihi wala mu nekk majruur moom nag day ñëw wane xaalu kooku bu dee sujet bi buñ ne Moodu de ñibbisi na sonn voilà sonn boobu mooy Moodu ñibbisi na kan lay kii Moodu mu ma nee comme exemple bi mu joxe rajaa jox euh, dellu na aljayshu dellu si na aljayshu armée bi zafiran nekk aji gañe mooy nekk nekk fusil euh, fusil euh, lu ñu koy waxati fleur à à à à à l'épaule xaw ma fusil à l'épaule xaw fleur na fàtte naa expression ba sax fleur au fusil voilà léegi mooy gañe nañu ñëw xam nga boo ñibbisee ci guerre moom expression boobu nga yor fleur au fusil loolu mooy wane ni da ngeen a gañe kon rajaa dellu si na aljaysu zafiran nekk aji gañe comme li ma ne Moodu de ñibbisi na nekk ku lott par exemple mooy ne lottu day décrire lan xaalu kan état wu kan état wu Moodu mais it day décrire kan mooy gañe victorieux buñ nee l'armée euh, notre armée nationale voilà est revenu de pays tel ah victorieuse voilà victorieuse googu mooy zaafiran rajaa dellu si na aljaychu armée bi zaafiran nekk aji gañe léegi zaafiran day décrire état wu aljaychu lool jaychu nag fii dafa nekk fa'il kan moo dellu si aljaychu mu ne nag kooku mooy mbokkam mooy tur boobu noonu nga xam ne moom la ñëw pour décrire état moom la tudde saahibiha état hay a mooy xaal rek mooy état ni nga xam ne noonu la ñëwee noonu la présenté woo moom état wam xaalam ki nga xam ne moom lay décrire soit nag mu nekk sujet comme fii wala tamit mu nekk maf'ulun bihi maf'ulun bihi bi mu ne exemple akaltu lahma mashwiyan akaltu lekk naa al lahma yàpp wi mashwiyan ñu daal di koy mishwi mooy ba may lekk yàpp yi yàpp day mashwi yan day dégg gis nga mishwi ak yi ni mu ni mu niroowee <laughs> bu français bi ak kii bi <laughs> dañu niroo waaw yaakaar naa ne bu euh, sëñ Mamadou yow xam naa danga naan yow moom lax mu bi doo ko tuddee viande normale viande n'importe viande bœuf wala xar yow xam naa ganaar nga koy wut nga koy tuddee waaw laxmat dajaaji la laxmat dajaajati xam naa noonu ngay wax yow mashwiyan lekk naa yàpp kii bi nu mu tuddati euh, ganaar gi bu dee yow mashwiyan ñu mishwi ko léegi mooy lan laa lekk al ma akaltu laxma mashwiyan fii maf'ulun bihi la te pourtant moom dafa ñëw di décrire xaalu pas xaalu kiy lekk état wu kiy lekk mais état li muy lekk li muy lekk complément d'objet direct la mais état jamono ji koy lekk loolu la décrire mooy mashwi yan dañ ko mishwi kon loolu mooy xaal kon ismun tur la mansubun boo xam ne moo tax gis nga zaafi ran mashwi yan yépp ya la nekk mais nekkul yun wala yin déedéet yuzkaru nga xam ne dañ koy tudd li bayaani hay'ati saahibiha ngir leeral état mbokkam mi te mooy li muy ñëw ngir leeral ko loolu lañ tudde saaxibiha mu ne nag bu nekkee ba fa'il bayna qawsayni soit li muy leeral nekk sujet mooy ki jëf-jëf ji wala maf'ulun bihi mooy ki jëf ji dal ci kawam comme allah ma fii aw majruuran walla rek mu nekk majruur bu ma nee marartu bil kabshi marbuutan marartu mooy comme ko joxe na bi nga xam ne sujet la bi nga xam ne contenant d'objet rek beneen bi ñu joxe ko marartu romb naa bil kapshi ci kuy mi mooy romb naa kuy mi de marbuutan xaala nekk lu ñu yeew dañ koo yeew dañ koo takk bàyyi wuñ ko rek kuy mi muy taxawaalu voilà mooy ne dañ koo takk yeew ko takk ko ba mu dëgër rawatina bu dee xarum tabaski la kon loolu mooy bu dee foofu mu nga gis ne li muy décrire lan la bil kapshi majruur la ismun majruur waaye moom lay décrire moom état lan la nekk mooy état dañ koo takk nga ne marbuutan léegi nag mu ñëw ne la alxaalu tuslahu an takuna jawaaba suaali tasluxu maanaam tuslahu alxaalu tasluxu an takuna jawaaba suaali kayfa mooy alxaalu xaal muy liñ gis ni complément de d'état nga xam ne day wane état état wu nit ki xaalam tasluxu dina yéwén an takuna mu nekk jawaaba su'aal yi nekk tontu laaj bi mooy kayfa comment mooy ne yii nii yépp yi ñu romb exemple raja al jayshu ak akaltu lahma wala marartu bil kabshi Eh, euh, marbutan wala rajaal jayhu zafiran wala akaltu lahma mashwiyan ak yeneen xaal c'était comme si manoon nga moom xaal bi nga xam ne day nekk mansuub muy comme mashwiyan ci laxm bi zafiran ci jaysh bi mais marbutan ci kii bi nu mu tudd ci euh, xar mi kapshi loolu lépp day nekk loo xam ne manoon naa nekk réponse u kayfa bu ma ne woon comment bu ma ne bu ma nee l'armée est rentrée comment notre armée est rentrée comment ma ne triomphante voilà triomphale voilà triomphale foog naa voilà loolu la ñuy wax euh triomphale voilà triomphale notre armée est rentrée est rentrée triomphale voilà triomphale comme bu ma nee comment elle est euh, euh, euh, comment nga ne triomphale mooy dafa gañe dañoo bi ñuy gii dañoo gañe wa nga ne mais euh, yàpp wi nga doon lekk moom nu mel nga ne dañ koo miche yi voilà waa xar mi nga romb moom nan la mel mooy comment kayfa nga ne dañ koo yeew dañ koo takk moo tax mu ne la kon xaal day nekk loo xam ne man na pour xàmmee xaal lii nag li may dëccar bi mooy pour xàmmee ko boo gisee loo xam ne da ngay dute ndax xaal la wala déet gis nga mu nekk man mansuub niroog xaal fexeel poser question kayfa bu dee xaal bi li nga li nga yaakaar ni xaal la day répondre question kayfa lool bokk na ci lay dimbali ne lii xaal la mu ne la ba léegi ci caractéristique u xaal mu ne wal xaalu ismun tur la mushtaqun boo xam ne nag tur non dérivé la mooy bu jóge ci dara bu jóge ci fi'l gisoon nañ al fi'lul jaamid ak al fi'lul mushtaq al fi'lul jaamid ak al fi'lul mushtaq al fi'lul jaamid mooy tur bi nga xam ne jógewul ci fi'l mooy jógewul ci verbe dérivé wul ci verbe alors al fi'lul mushtaq mooy tur bi nga xamante ne ni moom dafa dérivé jóge mooy dafa jóge la dafa dafa bàyyeekoo ci verbe mu ne comme ismul fa'il yooyu gisoon na ismul maf'ul yooyu yëpp nga xam ne yooyu ay lan lañu ay tur niñ leen di composé dañu dérivé ci verbe lañ jóge bu ma nee akala verbe akala ismu fa'il bi mooy aakilun aji lekk ji waaye ismu maf'ul bi mooy makuulun fa ja'alahum ka'asfin comme mboob ab ab fëy mboob ab ay ay ay ñax makuul boo xam dañ ko doon lekk voilà mooy ne euh, comme xob yu ñu doon yu ñu mâché mâché daal di leen mokkal ci ay bëñ mu ne gaa yi Abraha noonu la leen xeer ya defoon boo leen gisee sawaay dañu nooy ñépp mel ni loo jëloon sa yàpp woo jëloon mu dëgër nga koy yëy di ko yëy di ko yëy di ko yëy ba yàbbi ko noonu nga gis ni mu mel noonu jambaajoo noonu lay waa noonu la leen yàlla woon léegi kon mu ne alxaalu kon xaal bokk na ci ni koy xam ne ismun mushtaq kon du jaamit kon du tur boo xam ne comme bu ma nee bu ma nee laysun wala asadun ximaarun bo melul ni yooyu déedéet léegi kon jàppal ne kon tur la boo xam ne day jóge ci fi'l mushtaq comme ismu fa'il ismu maf'ul ak façon yeneen yi ñu ci gisoon yépp mu ne bokk na tamit ci caractéristique caractéristique yi nga xam ne moom la ñuy xàmmee xaal ba léegi mu ne wal xaalu tutaabiqu saahibaha fi tadkiiri wa ta'niisi wa fil ifraadi wa tasniyati wal jam'i bokk na ci caractéristique yi bi ci njëkk dala ne tur la boo xam ne tur dérivé la beneen caractéristique bu am solo mu ne la moom nag day accordé ak li nga xam ne moom lay melal xaalam nan la melal xaalam mooy bokkam bi ki naan saaxiba nga xam ne moom lay melal nan la mel ban état la nekk mu ne nag moom da koy topp fi tadkiir bu loolu nekkee góor xaal bi day nekk góor wa ta'niisi bu loolu nekkee jigéen xaal bi day nekk bu doon lax mu fële jigéen jigéen la da bu ma ne woon akaltu dajaajata ya tan laay wax ndax dajaaja ta mashwiya tan loolu la la wax kon fit tadkiir da koy topp ci bu nekkee góor mu nekk góor masculin mu nekk masculin wa ta'niisi féminin mu nekk féminin jigéen mu ne wa fil bu nekkee benn mu nekk benn wa tasniyati bu dee ki tur bi muy wane xaalam dafa nekk lan singulier muy benn da koy nekk bu nekkee duyal ñaar mu nekk ko bu dee pluriel xaal bi tamit day obligé mooy da koy topp ci léppam loolu benn caractéristique la léegi nga ne mais aljayshwa c'est vrai que armée non gisoon nañ bu mel nii comme xawma ay nit bu la neexee nga def ko lan pluriel bu la neexee nga def ko singulier loolu gisoon nañu ko bu la neexee nga ne alqawmu jaa jaa alqawmu alqawmu jaa loolu bu neexee wax ko wala nga ne alqawmu jaa u aljaysu tamit benn la ndax aljaysu armée la mais armée bi day composé ñu bari buñ nee peuple tamit peuple man nga ko sing def ko singulier bu la neexee tamit nga def ko pluriel moo tax aljaysu gis nga fii comme que singulier lañ ko def zafiran allahma yàpp yi mashwiyan alkabsha ma ne marbutan mais bu nekkoon pluriel wala ñu nekk duel ñaar dañ koy nekk mu ne bokk na ci beneen caractéristique bu jara xam muy ñetteel bi après al ism ismu mushtaq non dérivé lay doon bi ci tegu mooy day topp day accordé wu ak li nga xam ne moom lay wane xaalam bu nekkee singulier mu nekk singulier bu nekkee pluriel mu nekk pluriel bu nekkee duel mu nekk duel bu nekkee jigéen mu nekk jigéen bu nekkee góor mu nekk góor mu ne dernier bi mooy wal xaalu ismun nakiratun xaal day nekk tout le temps ismu nakira mooy nakira mooy indéfini mooy ne day nekk loo xam ne kenn du am al al ci kanam du nekk mu'arraf mooy du nekk loo xam ne dañ koy def comme maarifa déedéet moom du am al ci kanamam moo tax ñu koy man sax bi tan di tanwin mashwiyan marbutan zafiran mu ne illaa excepté ba mu des wahdahu noo wahdahu moom comme bu ma nee jaa at taalibu wahdahu jaa a dikk na ab taalibu étudiant bi wahdahu moom rek mooy bi muy ñëw ban xaal la moom ban état la ñëwit moom rekk dong kenn àndul ak kenn comme li yonente bi sallallahu waxoon Abu Dar radiyallahu ta'ala anhu bi fële ca gis ne Abu Dar gisu ko ci ñi ñëw ta comme que boobu dafa taroon naafiq yu bari ñëw woon Eh, eh, histoire Ka'b ibn Malik bi loolu taxu ñoo jóg waaye bi Abu Dhar nag di ñëw yonent saa salaam gis benn nit di ñëw silhouette bi fële fu sori mook saxaaba radiyallahu ta'ala mu xool gis ñu ne ko am na de kuy ñëw mu xool ne kun Aba nekkal Aba Dhar ne ko yow moom di ñëw de na nga nekk Aba kun Aba léegi bi mu ñëwee mu nekk léegi nag mu kiiwee muy moom mu ne yonent saa salaam ne Abu Dhar mu ngi nii di dox moom rek wahdahu mooy day yamshi wahdahu wa yamuutu wahdahu wa yub'athu wahdahu Abu Dhar de ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm moom mu ngi nii di dox di ñëw moom dong wahdahu kon mu ngi ñëw wahdahu lool xaal la ban état la ñëw est-ce que daa nekk en groupe wala deux lañ wala moom dong wahdahu mooy mu ngi dox di ñëw wax daw wayamuutu buy génn àddina tamit moom dong mooy nekk moo tax noon lu génn àddina ndeysaan ba fa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu rombee gis waay ndeysaan ñu teg noon néew bi ñu ne ci àll bi noonu fekk mu doon dem Makka mu ne ñu laaj ko mu ne mu laajte ne soxna si ak jaamam bi ne leen ki mawlaawam bi ne ko kii kan la mu ne ko kii de Abu Dhar dafa génn àddina dane woon bu génnee àddina nañ ko teg ci côté yoon bi bu ko defee ñi koy njëkk romb ci jullit ñi rek nañu ko jullee nañ ko toppatoo fekk nag yàlla boole ko dëppale ay mbiram ak saxaabiyil jalil mbokkam mu baax moomee di Seydina Abdullah ibn Mas'ud ibn ummi abd nga xam ne nee na ma xamoon ku ma gën a xam alxuraan ma dem fekki kooku dem jële ci moom alxuraan jàng ko xam-xamu alxuraan nga gis modestie bi modestie bi mu àndaloon ak xam-xam bu bari bi mu amoon moom ibn abdul bar eh, abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala anu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dégg ko muy jàng alxuraan mu ne ko jàngal mu ne ko ba muy ba muy ba muy xat mu affaire bi fekk mu ngi àndoon ak seydina abu bakar ak seydina omar bu ma juumul Seydina Ali ya ngi ci woon wala newu ci woon radiyallahu ta'ala mu ne ko jàngal mu ne ko ñaanal ñu may la tëjal loo ba yaa ngi tëj sa kii jàngal ni naafila ñaanal boo ñaanee yàlla mayal da doon na wax tamit naan man araada man ahabba an yaqra al qur'ana ghaddan tariyan kama nazal falyaqrahu bi qiraati um ibni ummi abd képp koo xam ne bëgg naa jàng alxuraan comme ñi nga xam ne noonu la ko Jibril aleyhi wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko suñu borom wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi teg teg na jàng ci njànginu na ko jële ci jàng façon njàngin bi kii Abdullah ibn ummi abdu te kooku mooy Abdullah ibn Mas'ud wa ardaahu moom nag moo romboon Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu jullee ko bi mu koy jullee nag bi mu gisee noonu affaire bi àll bu kenn newul mu ne oh, suñu sama sama xarit ba waxati dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa na dëgg ndax keroog lii la waxoon ci la waxe wax jii ma wax sànq ne kii de mooy ci tabu ne Abu Dar de mu ngi nii di ñëw moom dong waaye buy génn àddina moom dong mooy génn àddina mooy day nekk foo xam ne day wéet waaye tamit buy dekki yawmal qiyaam moom rek ay dekki nga xam ne loolu min mu'jizaatihi sallallahu alayhi wa sallam kon wahdahu boobu mu ne wax wahdahu nag moo ci moom ci xaal xam nga wax wahdahu du nakira ndax lu tax du nakira ndax nakira wahdahu maarifa la mooy lu ñu xam la ndax bokk na ci ni ñuy xame du al rek mooy mooy définir mbir mu mudaaf ilayhi mudaaf ak mudaaf ilayhi al idaafa dafa bokk ci li ñuy xamee mbir bu ma nee ibnu Umar doomu Umar kooku xam naa xam nañ kan la mooy ñi xam Omar xam ne am na doom dañuy xam ne man kii laa ci jublu te pourtant mais bu ma ne woon nag ibnun kenn xamu ko benn doom benn wa benn doom ñëw na kenn xamu mais bu ma nee jaa ibnu Umar ibnu Umara ndax Umar lan la kooku kenn du ko lan kenn du ko def euh, mamnu' min as-sarf la ibnu Umara kenn du wax ibnu Umar Umara bu boobaa lool ngay wax kon dinaa xam kan la pourtant ibnu amul àll mais li nekk idaafa moo tax ndax lim nekk annexion xam nañ bu ma nee buntu kër gi kay xam nañ ne buntu kër gi laa wax waxuma leneen kon te loolu gisoon nañu façon maarifa yi ñu leen di kiiwe kon ba mu des kon wal xaalu kon mu ne caractéristique bi mujj ismun nakira tur la boo xam day nekk jigéen no euh, benn indéfini bokk day nekk indéfini illaa wahdahu ba mu des wahdahu joxewul exemple mais jox naa la exemple sànq hada abu hada abu dhar yamshi wahdahu wa yamuutu wahdahu wa yub'athu wahdahu loolu lépp ay wahdahu yooyu yépp xaal la léegi nag mu ñëw ne la i'rab analyse mu ne laqiitu faatimata raakibatan laqiitu romb naa laqiitu faatimata faatima raakibatan xaalam nekk aji war bi ma koy romb dafa war mooy était elle était en mooy dafa yéegoon ci fas wala en tout cas dafa waroon joxu ci tànkam léegi nan la ko iraabe mu ne Fatima ak raakiba rek lay Fatima ak raakibatan rek lay iraab mu ne Fatimata maf'ulun bihi mansubun bil fathati Fatimata mooy complément d'objet direct maf'ulun bihi mansubun dañ ko nasab bil fathati ci maska kaw raakibatan moom mu ne la xaalun mansuubun bil fatxati xaal la moom mooy complément de d'état xaal la mansuubun boo xam ne dañ ko nasab bil fatxati ci fatxa ndax lan lan moo tax ma ne raakibatan ndax Fatima ta laa wax jigéen la bu doon góor dama naan laqiitu Ibrahima raakiban lay wax ndax Ibrahim góor la lii nag comme que jigéen la mooy day topp bu nekkee jigéen mu nekk jigéen bu nekkee góor mu nekk ci góor léegi nag tamarin mu ne exercice bi da makaanal is isfaari xaalan munaasiban da tegal makaanal isfaari mooy fi nga xam ne dara newu fa chiffre ci la jóge chiffre mooy zéro lu dara newul ci fii la jóge buñ ne sifral ya day ni mooy koo xam ne loxo yi dara newul amul dara mooy koo xam ne amul dara pauvre dan tegal makaanal yi bërëb bi nga xam ne dara newu fa xaalan munaasiban xaal bi nga xam ne moo approprié yaay xool ban xaal nga fay complément d'état nga def ko mu ne eh, eh, léegi lii la aadal qaaidu minal xar bi après mu def pointillés yi nga xam ne foofu dara newu fa yaa fa war a def xaal aada mooy dellu si na al qaaidu général bi minal bi ci guerre bi jóge na ca guerre ba après yow yaay def foofu xaal bi nga xam ne moo approprié bi ñu tegu ra'aytu talamida après mu def ay pointillés yoo xam ne fu dara newul yaa fi war a def xaal minal madrasati ra'aytu gis naa at talamida élèves yi de après mu def lan pointillés nga war fa def lu fu dara newul nga war fa def xaal bi fi war a minal madrasati ca école ba mooy bàyyeekoo ca école ba bi ci tegu après mu def fu dara newul nga war fa def xaal bi minal amali rajaa dellu na abi dellu si na abi saa bàyyi fan la saa dellusi dellu si après après abi mu def fu dara newul nga war fa def xaal complément d'état bi soor a nekk minal amali jóge ci liggéey ba léegi nag exercice bi ci tegu mu ne bayyinil xaala summa but xarakatama lawnuhu ahmar bayyin leeralal alxaala xaal bi summa ginnaaw gi bi nga ko leeralee udbun na xarakata ma lawnu ahmar li ne kaarul na nga ko maas de léegi kii la kon da ngay wane xaal bi après nga maas wala nga maas ba pare wane xaal bi exemple bu njëkk mu ne phrase bu njëkk haraba abrahatu wa jay haraba abrahatu wa jay après jay shiin ak haate gu ci shiin beeg haadi yaa ko war a maas haalikii haalikii nuun bi tegu ci nuun boobu yaa ko war a maas fadaxala fadaxala taabit ubbeeku bi tegu ci daabu ubbeeku ubbeeku boobu taqaloo ak lam bi yaa ko war a maas fadaxala taabu ubbeeku bi ci tegu yow yaa ko war a maas xuray xuray tegu ci xuray après Quraysh Chine bi tegu ci Chine boobu yaa ko war a maas Makka Makka taa bi tegu ci taabu tëju bi tegu ci yaa ko war a maas Mansuurina Mansuurina haraba mooy kon daw na abrahatu kañu naan abraha wajayi Chine beeg haa bi ci tegu yaa ko war a maas mooy ak armem ba kii na nekk ñoo xamante ne dañoo alku Euh, mas naa nuun ba sax haaliki nuun boobu yaa ko waroon na naas mais rëccu naa ba wax ko fa taabu ubbeeku bi tegu ci nga war ko maas xuray shin bi tegu ci yaa ko war a maas makka taabu tëju mooy abraha daw na ak lan ak armem ba nekk ñoo xam ne ñu ñu alak lañu léegi nag xuray ci dugg biir makka nekk aji ñu gañe ñoo xam ne dañoo gañe ñoo gañe mu ne bi ci tegu léegi après boo maasee yooyu nga wane xaal yi xaal bi wala xaal yi mu ne wa fii hada al beneen afakii phrase bi ci tegu mooy day continuer ba léegi même wax ji léegi wa fii hada al am bi tegu ci miin boobu yaako ko war wa fii hada al am bi ci tegu yaa ko war a maas wulida rasulullah wulida rasulullahi sallallahu alayhi wa alladi baa bi ak haa bi baa saa ah ba ta ak haa bi tegu ci war a maas allah haa bi tegu ci yaa ko war maas mubashi rii ra raa bu am alif bu koy xëcc tegu ci léegi yaa war a maas raa boobee am alif bi ci tegu wanadi mubashi kon raa bi ci tegu am nu koy xëcc yaa ko war a maas wanadi raa bi ci tegu tamit am nu koy xëcc boobu it yaa ko war a maas loolu mooy te ci at moomu ci at moomu mun na nga xam ne ci at mii Abraha dawe ñu alak leen waa màkk dugg màkk nekk ñu gañe ci la yonent bi sallallahu alayhi juddoo moom mi nga xamante ne nii sallallahu alayhi wasallam yàlla du ko yónni mu nekk kuy déggalaate waaye kuy xuppaate kon après da ngay wane boo commencé pare nga wane xaal yi bi ci mujj katama katama musa baa bi tegu ci baa boobu yaa ko war a maas katama musa baa bi ci tegu yaa ko war a ib ib nuun tegu ci nuun boobu yaa ko war a maas ib nuun bi ci tegu yaa ko war a maas islaa miim beeg haa bi tegu ci miim bi ak haa boobu yaa leen war xaa i xaa i faa bu ñu xëcc xaa boo xamante faa nii daa am alif bu koy xëcc topp ci yaako ko war a maas u miim bu am shadda ak haa bi tegu ci après miim boobu yaa ko a maas mooy min u miim bu am shadda ak haa tegu ci loolu mooy Mus'ab sayyidina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu batalul islaam Mus'ab ibn Umayr ash-shaabul jalil as-saxaabiyul jalil Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne Katama dafa nëbb Mus'ab moom dafa nëbb islaamu islaa islaa mooy kii ak ak ak tuubam duggam ci lislaam ndax ragaloon yaayam loolu ndax mujj gi Musab ibn Umayr radiyallahu ta'ala ku jara xama ko ñoom ñépp a jara laa ilaha illallah boo leen xamee rek da ngay xam ne yow sincèrement sincèrement yow nga am trente ans wala lu ko xoolal est ce que defoon nga loo xam ne ab jeune boo xam ne temps yooyu ay dix-sept ans la woon dix-huit jëf-jëf joo xamante ne nii ñun yooyu boo ci tollee ci lañ laa la doxal sa ndaw moom de ci la defoon lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni ko comme émissaire mu ci euh, missionnaire mu dem fële euh, Médina moo fa njëkk a dugal l'islam radiyallahu ta'ala moo balee affaire bi liñ naan le terrain moo ko balisé vraiment non non ñun ndax mujj gi nee yaayam mujj gi naan ko bi mu xamee ne daa nekk ci lislaam di ko naan ko pour nga bàyyi mu ne ko ma ne naan boo ko bàyyee dootu doo boo bàyyiwul sa génn ci lislaam gi dootuma lekk dootuma naan mu ne ko ñooy bañ a lekk bañ a naan moom <laughs> de toute façon loolu taxul ma bàyyi sa sa sa sa sama diine ji am na sax aaya yu wàcc ci moom mais loolu day gën a guddal kon dangay maas yooyu après nga wane ana xaal bi bi ci mujj exercice mujj mu ne enrib maa law nu ahmar enrib inraabal maa li nga xamante ne nii law nu couleuram ahmaru dafa nekk aaru ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu idaa jaa'akumul mu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhun yaa ayyuhal ladiina aamanuu idaa jaa mu'minaatu muhaajiraatin famtahinuhun li ci nekk en rouge mooy jaa'akumul mu'minaatu muhaajiraatin jaa'akumul muhaajiraatin loolu moo ci nekk en rouge moom ngay analyser euh, dafa neex ba ndax alxuraan dafa neex bëgguloon sax ma maas tu bi mu ma jaa ko noominaatu ak muhaajiraatin bëgguloon ma maas ko waaye waaye dafa neex waaye dañ koy wax après nag léegi nag yow nag yaa koy i'raab defal naa la lenn li léegi yaa i'raab yooyu loolu mooy lan mooy lan ci ci baati wolof mooy yaa ayyuhal na amanu lii dinañ ko gis yaa munaadaa yi xarfu nidaa munaadaa am na ci cours yi euh, mooy cours bii di ñëw mooy bi ci tegu mooy ñu ngi ci vingt yi mooy vingt-septième cours munaadaa idaa ja yaa ayyuhal ladina amanu yaa eh, ayyuhal ladina amanu yéen ñi ngeen xam ne dangeen gëm de ngeen dëggu ci seen am ngëm idaa jaakum bu leen dikkalee al mu'minaatu way ngëm yu jigéen yi muhaajiraatin seen ñoom it ñu nekk ñoo xam ne dañoo gàddaay bàyyeekoo makkata zaadaha allahu tashrifan wa di ñëw fii ci tayba di al madinatu nabawiyya ala nabiha ala nabi ala salaatu wassalaam bu ñëwee de bàyyeekoo màkk dëgg tedd boo bële yàlla na ko yàlla yokk dotti ay teraanga waaye di ñëw fii nga xamante ne nii mooy fi nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd de di fi ñëw naan dañuy ñëw di gàddaay lii nag jamono yonent bi la woon de sallallahu alayhi wa sallam fekk mi dund moom la ko doon wax aaya alxuraan mu wàcce woon la mu ne bu ñu ñëwee di jóge foofu di ñëw ne dañuy gàddaay comme yow ni nga gàddaaye sallallahu alayhi wa sallam ak sa taalibe yi muy saxaaba yu góor yi ñoom jigéen ñi ñu bëgg ñëw ne dañuy gàddaay mu ne buñ ñëwee famtahinuhunna na nga leen examiner xool ndax ñoom est-ce que amul mere sa jëkkër taxul ah ndax man naa ne mere sa jëkkër tax comme que tendance bi mooy ñépp a ngi dem Makka mais di euh, a Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye difficile difficulté yi ci nekk mais bu baree début bi doon na mais ah lépp metti woon sax waaye nit man naa mere jëkkëram tax mu ne xes abandon de domicile bëgg nag ñëw marina bu fa ñëwee ñu jàpp ne moom daa nekk koo xam ne dafa gàddaay si yàlla ne nag bu leen bu leen bu leen loolu dal de boobu moom laay bañ ngeen dugg ci mere seen jëkkër yi wala infanticide bu amee wala yu mel noonu daw si ñëw régler xool leen ba xam ndax est-ce que ki ñëw muy jigéen ñooñu ñëw moom est-ce que ñoom dañoo ñëw ndax yàlla ak yonentam yaa am ne ko faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuli fa hijratuhu ila allahi wa rasuli wa man kaanat hijratuhu li dunya aw imraatin yatazawwajuha fa hijratuhu fa hijratuhu ila lool góor ñee jigéen ñépp ci dugg mooy ne kon fantahinuhunna na ngeen leen seet examiner leen xool tester xool lan moo tax ñu ñëw est-ce que yow yaa tax est yàlla ak yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa tax ñu ñëw kon loolu lan moo ci nekk en rouge jaakumul li suuratul mumtahana jaakumul mu'minaatu muhaajiraatin léegi moom ngay analyser pour bii di ñëw insha allah euh, cours bi ci tegu nag mooy vingt-sixième cours mooy al mustathna bi illaa ah, li tax nag mu ne al mustathna bi illaa dañu koy laytaayal bii di ñëw nga xam ne duñu ci comme que des na tuuti ci heure bi dañuy def benn tamhid tamhid mooy laytaayal bu ñëwee bëgg ref dara ñu am li ñuy njëkk tàmbali avant ñuy tàmbali mbir mi dëgg-dëgg dugg ci mbir mi loolu lañ naan tamhid léegi mustasna lan moo tax mu ne al al d'abord al mustasna mooy lan dina ko al mustasna mooy seppee mooy bu ma jëlee benn mbir mooy le fait ma jële benn mbir ci benn mbir ma jële comme ma jële moodu ci peuple franc comme ci peuple sénégalais ma jël ci benn waay bu ñu naan moodu jële ko ci peuple bi génne comme bu ma nee gis naa sénégalais yépp ba mu des Moodu mooy Moodu dama koo seppi ci biir ñooñu wala bu ma nee ah keroog xew ma ñépp ñëw ah waaye xew ma neexoon na ñépp ñëw ba mu des sukka yi sukka yi daal laa gisul ba mu des sukka loolu lañ naan jëf jooñ ma jëf moom lañ naan al mustasna seppee excepté am ne damay seppi excepté kenn génne ko ci mbir yi bu ma nee oh keroog suñu xew ma. lu ne lañ fa rendi moom daal façon rey nañu nag rey nañu gëléem rey nañu xar moom daal ginaar rek lañ reyul voilà ginaar rek lañu reyul kon damaa génne ginaar ci liñ reyul loolu mooy mustasna léegi nag façon yiñ koy defee mooy maanaam ba mu des moo ñépp ñëw nañ ba mu des moodu loolu nag lañ naan adaatul istisna mooy li may utiliser euh, pour Ah, euh, li may utiliser pour def loolu bu comme bu ma nee ci français tout le monde est là sauf Moodu sauf boobu loolu lañ naan adaatul istisna mooy illaa ñoom nag du illaa rek mais pour bi fii moom li mu indi al mustasna bi illaa moom bi concerne illaa rek mais xuruuful xuruuful istisna lañ leen di tuddee ndax du benn du illaa rek mooy article yi may utiliser pour mën a def comme suuf tout le monde est là sauf Moodu wala or mii moodu comme yu mel noonu ba mu des moodu léegi yooy yooy ñaata lañ adaatul istisna yi ñoom euh, huit lañu bi ci njëkk mooy bi ñuy gis ni insha allah almus bii di ñëw almustasna bi illaa mooy illaa illaa mooy suuf ak xayru xayrun wala xayru xayrun mooy bu ma nee boobu it ñoom ñoo bokk rek li ñuy tekki mooy ay bu dee ci français mën nga wax rek suuf ba mu des xayru ak siwaa bu ma nee lépp caaxaan la siwar rahmaan ba mu des yàlla subhaanahu wa mooy àddina bi gis nga yee gis yi yépp ak tamit loolu siwaa ci la kon illaa la xayru siwaa ak xalaa léeg dañuy wax tamit maa xalaa ak maa ada dañ ciy boole maa yi léeg-léeg xalaa mooy ba mu dees yii yëpp ñoo bokk lu ñuy teg ada ak xaasha yooyu ñooy lan ñooy kii mooy kon illaa xayru siwaa ak xalaa ak ada ak xaasha ak laysa ak walaa yakuunu ak laa yakuunu laa yakuunu loolu it day nekk ci façon yi nga xam ne moom lañuy lan moom lañuy seppee léegi nag fii nag moom dafa jël bi nga xam ne moo concerne lan illaa rek kon am nañu nañ ko kontoor illa xayru siwaa xalaa adaa xaasha laysa ak laa yakuunu ñuy wit yii nii ñoom ñooy nag adawaatul istisna mooy yi may utiliser moyens yi may utiliser yi nga xam ne ñoom ñooy permettre ma mën a def istisna istisna nag dafa am ndax loolu comme que du ci dugg am nañ tuuti temps nañ ko leeral benn dafa am lu ñu naan al istisna mooy comme li ma wax sànq leer na foog naa définition bi mooy excepté la fekk que ma ne Euh, non mbay mi ren récolte bépp récolte biñ def fii suñu dëkk bi lépp a dox ba mu des gerte gerte gi daal moo baaxul mais dugub gi baax na basi bi baax na bisaab bi baax na xaal ji baax na moom daal gerte lépp li ma ne gerte lépp a baax ba mu des gerte loolu mooy istisna li ma def noonu léegi ba mu des mooy adaatul istisna illaa gerte lépp a baax illaa gerte illal fustuq wala illal fuulu suudaan yi ba mu des loolu loolu nag mooy nañuy woowe ah istisna wax naa la xalaa ak ak euh, bi ci des ada dañ leen di léeg-léeg ñu yokk maa xalaa ak maa ada comme ala kullu shay'in maa xalallaahu baatilu wa kullu na'imin la maxaalata za'ilu li euh, kii waxoon nu mu tuddati euh, labid radiyallahu taala anhu ndax mujj na sax nekk sax saxaabi muxadram la ci côté euh, nu mu tuddati langue bu dee gars yi côté littérature ñu mel noonu la ñuy woowee muxadram mais bu dee ci côté euh, hadith muxadram du du du lii tekkiwul lii mais bu dee ci littérature comme que ñun ñu ngi ci langue. littérature ñu la nee muxadram mooy koo xam ne dafa dund période islamique mooy jaahiliya ba pare dund jamonoy l'islam kooku lañ naan muxadram moo tax ñu naan ash-shu'ara al muxadramun ku dañ ciy boole ñoom Labid ñoom Hassan ak ñooñu alors que bu dee ci xadis muxadram tekkiwul lii de voilà ndax muxadram muxadram ci xadis mooy koo xam ne dafa gëmoon na yàlla jamono yonent bi sallallahu alayhi mais nag gisewuñu peut-être dafa bi muy ñëw di tuub su tuuboon na sax gëmoon na mais bi mu ñëwee pour gis yonent bi sallallahu dafa ñëw ñu ne ko yonent bi sallallahu di wasallam génn na àddina denc nañ ko pare kooku lañ naan muxadram léegi comme ñoom Uways al-Qarni ñoom as-Sunabihi ñooñ ñëpp nga xamante ne ni euh, ñoom al aswad ainsi de suite ñooñ ñëpp dañu leen di ci lañ bokk léegi léegi nag mu am li ma doon wax sànq pour ñu tëjëf mooy al al mustasna dafa am mustasna lu ñu naan al al mustasna ak al ak maanaam al mustasna al istisna ak al istisna al muttasil dafa am mustasna bu may def excepté noonu dafa am boo xamante ni muttasil la tudd mooy bi nga xam ne al istisna al muttasil mooy li may génn ci mbir yi mooy xam ndax dafa am benn ensemble définition bi xoola day am benn ñu bari ci seen biir ma génnee ci dara loolu nañ ne mooy définition istisna léegi nag bu dee li may génne noonu mooy mbooloo moomu li may excepté dafa bokk ci mbooloo mi bu boobaa lañ naan istisna muttasil boo xam ne dafa taqaloo mooy ñoom ñoo yem bu ma nee waa kër gi yépp ngi fi ba mu des bam bam ba des Ibra waa kër gi bu ma nee waa kër gi nit ñi laa ci jublu mooy ba ma des Ibra mooy ay nit lañ ma génne ci Ibra Ibra di nit ñi ñoom bu ma nee chien yépp mooy xaj yépp ñëw nañ ba mu des cristal ndeke dafa am xaj boo xam ne ci biir xaj yi dafa tudd cristal ma ne gis naa sama xaj yépp euh, moom xajam yi quoi ndox man aw may xaj ndax am xaj tamit du du sax lu bon bu dee da ngaa yor da nga yor ay ay ay ay ay tool wala nga yor ay ay animaux yoo xam ne comme euh, jur jéeg yooyu dinañ la ko permettre ci cas mais daal moom mu ne ay xajam mais man gisuma sama xaj yi gis naa xaj yëpp wala mu ne gis naa xaj yi bam mu des cristal mais où est cristal wala bobi ndax te bobi bokku ci loolu lañ naan istithna boo xam ne muttasil la mu léegi nag mu am boo xam ne munfas munqati' la Euh, munfasil bi ma wax sànq mooy munfasil mun munfasil boobu léegi nag mu am beneen bi mooy istisna boo xam ne moom moom lan la istisna munqati' boo xam ne moom li may seetee bokkul ak la bokkul ci affaire yi bu ma nee waa kër gi yëpp ñëw nañ ba mu des seen ginaar gi loolu du muttasil istisna munqati' la kon mustasna dafa am al mustasna al muttasil ak al mustasna al munqati' al mustasna al muttasil mooy bi ma wax xa gis naa sama xaj yi ba mu des cristal te cristal bokku ci xaj yi wala ma ne gis naa sama ganaar yépp ba mu des séq gu mag gi gi ci gën a mag boobu nga xam ne séq gi ci ganaar yi la bokk boobu lañ naan mustasna muttasil nga xam ne li ma seppee dafa bokk ci mbir mële dafa bokk ci groupe yi mais bu dee bokk ci bu boobaa lañ naan kaw munqati' boo xam ne dafa dog mooy bu ma nee waa kër gi yépp de gis ñëw nañu ba mu des seen ganaar gi mooy ganaar gi bokkul bu ma nee waa kër gi nit ñi laa jublu après ma ne ganaar gi wala ma ne gis naa tous les sénégalais sauf leur drapeau mooy est-ce que drapeau ci nit ñi la bokk sénégalais yi la bokk non liñ ne sauf drapeau mooy drapeau national mooy ba mu des drapeau bi drapeau bi bokkul ak lee loolu lañ naan nag mustasna munqati' ñaar yooyu moo am xam naa nag dañuy yem noonu bii di ñëw nag xam nga wax naa la façon yi am façon adawaat yi mooy arti ay xalaa ada hasha illa ainsi de suite la yakunu ainsi de suite yooyu ñun nag gisuñ yooyu benn rek lañ ci gis muy illaa al mustasna yi nga xam dañ koy excepté bi illaa utiliser illah loolu nag moom lañu war a gis ngir cours bii di ñëw kon gis nga defaale nañ definition lan mooy mustasna léegi nag bu ñëwee bii di ñëw insha allah ñu gis al xukmul mustasna bi illah atte yi nga xam ne ñoom ñooy aju ci mustasna boo xam ne lan laa suuf laa utiliser mooy illaa boobu illah comme ma ne laa ilaha illa allah